fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam alhamdulillah fil baabil xaamisi wal arba'iin wa an Umar ibnil Xattaab radiyallaahu anhu annahu qaala sadamtu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fil umra fa adina lii wa qaala laa tansanaa yaa uxayya min du'aa'ik fa qaala kalimatan maa yasurrunii anna lii bihaa ad-dunyaa wa fii riwaaya qaala ashriknaa yaa uxayya fii du'aa'ik hadiisun saxiix rawaahu abu daawud wa tirmiziy rahmatullahi alayhima wa qaala xadiisun xasanun saxiix qaala al imaamu alxaafidu annawawiyu rahimahullahu taala muy ñëwaat ci garab gi ñu nekk ci toolu nit ñi sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amiin ci sunu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna <coughs> gisoon nañu xadiis numéro 372 doon wax ci hadis sayna Uways bi nga xam ne la woon wa an Usayr ibn Amr radiyallahu anhu wa yuqalu ibn Jabir wa huwa bi dammi al-hamzati wa fathi as-sin al-muhmalati annahu qala kana Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu idha ata alayhi amdadu ahli al-Yaman kon gisoon nañ hadis boobu walillahi alhamdu wal minna tey comme niñ ko waxoon ñaari xadiis nañu def muy xadiis bii waxoon nañ la bu Seydina Omar moo ci tegu ñu jeexale ko xadiisu doom ji di Abdallah radiyallahu anhuma kon xadiis numéro trois cent soixante-treize ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett mu ne waan Omar ibn al mu ne waan Omar mu ngi jële xadiis bi ci Omar bi doomi al-Khattab di Seydina xalifatu rasulillah ah, amirul mu'minin wa thani al-khulafa ar radiyallahu anhu annahu qaala qaala nee na istazantu damaa sàkku ndigal annabiyya ci yonente bi alayhi salatu wasalaam fil umra ngir ma mën a umra ji dem makka fekk lii Medina lañ ne woon ala saakiniha afdalu salatu wasalaam ngir ma dem makka dem umra ji fa adina lii umra nag mooy siyaare kaaba waaw fa adina lii mu daal di may permettre wa qaala mu ne ma la tansana ah bu ñu fàtte bi may dem yaa uxayya e yow suñu samas mbokk waaw Allah ndax ñeewant min du'aika sa ñaan ca sa ñaan ya ngay ñaan boo demee ca baladullahi alxaram muy ca Kaaba ga mu ne fa qaala yonent bi alei saatu salaam wax kalimatan benn kàddu maa yasurruni mooy lii mu wax amul maa yasurruni anna lii biha dunya mooy kontaanuma woon maam addina lépp addina jënd ko wax jii ma yonent bi alayhi salaam wax ne bu ma fàtte ay ah, yow samay mbokk ay ah, yow sama mbokk ci say ñaan loolu moo ma gënal àddina ak li ci biir àddina waaw ku ma ne woon Omar kaay ñu jox la àddina kàddu gi yonent bi alayhi salaam du la ko wax ma lank bañ bay ut ku ma bañ la radiyallahu anhu mu ne ko fi wa fi riwaaya am na ci beneen lu mu solo xadiis beneen version annahu qaala sayyidina Umar dane radiyallahu anhu nee na yonent bi alayhi salaam boobu dane ashrikna ya ukhayya fi du'aik mooy boole ñu waaw boo demee di ñaanal sa bopp boole ma ci man waaw man rasulullah yaa uxayya ay yow samay mbokk fii du'aika ci sa ñaan ya ngay ñaan boo demee ci sa umra gi mu ne xadithun saxix imaamu Nawawi mu ne xadis bi xadis wér rawahu soloo ko Abu Dawud al imaamu Abu Dawud as-Sijizi wala Sijistani rahmatullah alayhi wa Tirmidhi ak al imaam Abu Isa at-Tirmidhi rahmatullah alayhi wa qaala mu ne imaam at-Tirmidhi moom lañ ko solowee dana xadithun lii de xadis la xasanun bu baax saxiixun bu wér léegi xadiis bi war na ñëwaat ci xadiis numéro 714 ci téere bi inshaa allahu taala hein eh? léegi laaj bi li ñuy njëkk a jànge ci xadiis bi mooy tax taxriij bi loolu la ñuy njëkk laaj bi mooy est ñaar ñii donc al imaam Abu Dawud ak al imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhima ñoo ko solo na naan la déedéet al imaamu Ahmadu na ko noonu al imaam Ibnu Maaja rahmatullah ala al-jamii' daal dinañ koy solo al imaam Abu Daawud mi njëkk a wax ne moo ko solo mu ngi ko di ci kitaabu salaah baabu du'aa mu ne haddathana Sulaymaan ibn Harb mu ne ki ñu nettali mooy Sulaymaan ibn Harb di Sulaymaan ibn Harb ibn Bajiil al-Azdi al-Waashihi Abu Ayyuub al-Basri rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathana Shu'ba mu ne ki ñu nettali mooy Shu'ba di Shu'ba ibn al-Hajjaaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistaam al-Basri amiirul mu'miniin an Aasim ibn Ubaydillah mu jële ci Aasim ibn Ubaydillah ibn Aasim ibn Umar ibn al-Khattaab surtout Seydina Umar radiyallahu ta'ala anhu wa arda an Salim mu jëloon ko ci kii nii Salim Salim euh, kii la ci moom bàyyi tax la mooy bon euh, euh, parce que Salim baayam mooy Abdallah ibn Umar ah Seydina Umar di baayu Abdallah mooy Salim ibn Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab Asim bi baayam di Ubaydullah Ubaydullah moo moo moo moo moo moo moo dendeeg Saalim na Asim di doomu Seydina Omar di frère Abdallah ibn Omar moom moo jur Ubaydullah Ubaydullah jur Asim alors que Saalim moom frère Ubaydullah moo ko jur muy Abdallah ibn bo frère Asim mbokk moo ko jur muy Abdallah ibn Umar radiyallahu anil jami kon ngi gis ci ay cousin lañu ay mbokk lañu an Salim ibn Ubaydillah moo ko jël ibn Abdillah Salim ibn Abdillah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu al-Adawi an abihi mu jël ko ci baay ibn Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab an Umar moom mu jël ko ci baay mooy gis nga famille bi ñoo jëlante ci ñoom voilà <coughs> an Umar ñoom ñépp ñu jël ñi ci say baayam ibnu Umar euh, Salim maamam Ubaydillah Seydina Umar maamam la Asim Seydina Umar maamam la kon nag an Umar radiyallahu ta'ala anhu qaala ista'zantu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fil umra فأذن لي وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا قال شعبة ثم لقيت عاصما بعد بالمدينة فحدثنيه وقال ashrikna ya ukhayya fi du'aik voilà euh, mi ko jële ci Asim ibn Ubaydillah ginnaaw bi ñu gisoon sànq mu ne thumma ginnaaw bi ma dajeek Asiman Asim ibn Abd mi ma nettalee xadiis bi ba'd bi ma ko nettalee ma dajewaat ak moom bil madinati madinatu rasulillah man Shu'ba Shu'ba <laughs> wax la moom euh, kii Basri la Basra dëkkoon mais eh, ñoom dañ doon dem Makka ak Medina surtout aj yeeg yooyu ak dem di umra ji bu ñu umra jee jaar ziyaara Yonent bi alayhi salaatu ak borom xam-xam ya fa nekk dem ci ñoom léegi mu ne ma dajeek Aasim nag Medina ma mu nettali ma foofu mu ne ashrik naa mu ne Yonent bi alayhi salaatu salaam Seydina Umar ko boole ma yaa uxayya ee eh, yow sama mbokk fii du'aa'ik moom la imaamu Tirmidhi imaam An-Nawawi naan wa fii riwaaya qaala ashrik naa yaa uxayya fi du'aik noonu la ko al imaamu Abu Daawud daal di soloowe daan daal imaamu Tirmidhi mi ne moom i soloo na ko moom mu ngi ko di abwaabu da'awaati an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun mu ne haddathanaa Sufyaan ibn Waki' mu ne haddathanaa nettali na Sufyaan ibn Waki' di Sufyaan ibn Waki' ibn al-Jarraah ibn Maliih ar-Ruwaasi Abu Muhammad al-Kuufi baayam mooy Waki' ibn al-Jarraah mu siiw mais kii mooy Sufyaan gisoon nañ ko fi bay bu dee yaa ngi fàttale ko wala hmm? mu ne haddathana abi mu ne mu ki ma nettali mooy abi sama baay di Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih ibn Adi Abu Sufyan ar-Ruwasi al-Asbahani an-Naysaburi al-A'war al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Sufyan moo ko jële Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq abu abdillah al-Kufi rahmatullah alayhi an Asim mu jële ko ci Asim ibn Ubaydillah muy moom lañ gis nag Asim ibn Ubaydillah ibn Asim ibn Umar ibn al-Khattab al-Adawi rahimahullahu ta'ala an Salim mu jële ko ci koo xam ne mën nañ ne bàyyi ci xam la ndax ci seen côté quoi cousin wu baayam la an Salim mu jële ko ci Salim ibn Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ibn Umar mu jële ko ci mawlana Abdullah ibn Umar mu jëloon ko ci baayam Seydina Umar annahu ista'dana an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fil umra wa qala ay ukhayya ashrikna fi du'a'ika wa la tansana hadha hadithun hasanun sahih nii la ko imaamul Tirmidhi waxee ne hasanun sahih kon nii lañ ko solo waaye sauf que est ce que hadith bii lii imaamu Nawawi wax ne hadith bii de hadithun sahih est ce que loolu ñëpp ci ànd dañ naan la hadith bi ci dëgg dëgg hadith bi yëpp <laughs> waaw nga ne ma. Imaam eh, Nawawi ne hadith bi wér na nga ne ko wérul ah non <coughs> du maa ko <laughs> loolu kay <laughs> waaw <laughs> ah, moom kay daa leer affaire bi leen la mooy kaay xool gaa yi ah, Imaamu Tirmidhi dëgg la moom wéral na ko nee na hadith bi sax hadithun saxiix waaye mooy ah, hasanun saxiix la wax Imaamu Nawawi ne hadithun saxiix waaye hadith bi dafa am wax de ndax. imaamu dinañ jël riwaay imaam Abu Daawud bi da ne rahimahullah haddathana Sulaymaan kenn du ko laaj qaala haddathana Shu'ba kenn du ko laaj te amiirul mu'miniin an Aasim ibn Ubaydillah Aasim bii fi la bu imaam Abu Daawud bi moom problème bi kenn kese la muy Aasim bi ibn Ubaydillah ibn ibn Umar ibn al-Khattaab parce que moom wérul da'if la voilà comme li nga xamante ne nii euh, moom la al imaam wax. ci al-Kaashif mu ne da'afahu Ibn Ma'in al imaam Ma'in nee na kii dëgërul wa qaala al-Buxaari ne mu ne imaamul Buxaari ak ñeneen nee nañ munkarul xadiis mooy xadiisam yi lu ñuy bañ la ah. waaw moom <laughs> waaw moo na al imaam al-Haafiz Hajar mu ne ci Taqriib at-Tahdhib mu ne da'if waaw kii moom dafa wéradi imaam Abu Daawud mi sol bi soloo xadiisam de as-Sijistaani mi ko indi fii dane Aasim laa yuktabu xadiis Aasim kenn du bind xadiisam mooy kenn du ko jàpp la la bëgg wax sinon moom indi na ko fi voilà mooy waaw <laughs> dinañ ci istisnaa rek waaye ay ay ay ah. bunt bi mu bi xadiis bi ñëw <laughs> mooy ci jaamu ya ay def euh, fadaa'ilul a'maal lu baax amaana looloo la imaamul Tirmidhi ne Euh, mooy ngëneelu xam nga am na ci boroom xam-xam yi bari na sax ñoo xam ne ñoom dañ naan bu dee xadiis la boo xam ne daañu fa donc di rëyul mooy faiblesse am rëyul di wax ci wàllu ngëneelu jëf yeeg yooyu loolu bon man nañ ko jëfe gaawul waaw même loolu unanimité ah du boroom xam-xam yépp ci d'accord façon imaamu muslim yii nii d'accorduñ ci affaire boobu voilà mais bon am na ñoo xamante ni ñoom ñoom dañoo jàpp ne loolu la. voilà comme ni nga xam ne ñoom al imaam al-Hafiz Ibn Hajar noonu lañ koy leeralal ñoom al imaam as-Suyuti rahmatullah alayhi mais du loolu c'est pas borom euh, xam-xamu hadith yi voilà léegi euh, loolu noonu bu dee ci côté boobu xanaa loolu waaw <laughs> mais moom mii moom moom da'if la waaw moom euh, ibn Sulaymaan al-Jahdami nee na <laughs> nee na imaamu Maalik dane ma mais shu'batukum <laughs> tusaddidu fi rijaal wa qad rawaa Aasim ibn Ubaydillah <laughs> mu ne imaamu Malik dane ma <laughs> dama faa def damaa dajeeg imaam Malik xam nga imaam xarit Shu'ba la na Shu'ba nee na mu ne ma mais yéen Shu'batukum yooyu yéen waa jam yéen waa côté boobu waa waa waa Basra yooyu mais yéen seen Shu'ba mi nga xamante ni ak tar ci góor ñi di seet kan moo dëgër ku dëgërul ci càllale ak a cee ak a cee tar waaw waaw mais moom. naka la mal naka la mel noonu ba pare di jële ci Asim ibn Ubayd ah mooy ab jaaxle la ko am <laughs> waxat rawaa <laughs> waaw <laughs> mu ngi noonu ah mu ngi noonu da si si si euh, mooy dañoo xamoon ne moom euh, kiiwul quoi mooy dëgërul du nag daa nekkoon koo xamante ne nii moo tax moom ak ak faiblesse am du lu rëy rëy du loo xam ne dañ naan waa ji day day expliquer wala day créer moo tax euh, Muhammad ibn Yahya ad-Duhali mu ne euh, kii Asim kii kii ko as-Saaji mu ne muttaribul xadiis moom ay xadiisam day day day lëbëjoo voilà dafa dafa dafa duggante quoi yii di mbëkkante waaw mooy moom affaire mokkalam problème mu mokkal la amoon voilà ak tamit problème mu takk loolu moo doon problème am waaw mais nekkul ne dañ naan non c'est Asim Asim xam nga xadiis euh, yu yorul dafa am ay darajaat waaw bi gën bon mooy bi nga xamante ne waa ji créé kat la waaw. reyekat bu mag koo xamante ne day wax lu amul kooku moo ci gën a waaw kon nag mu ngi noonu le waaw moom moo euh, Aasim moom loolu la ko waa ba pare ay xadiisam tamit des fois mën di ay munkar voilà ay manaakir da koy indi comme l'Imaamul Buxaari rahmatullah alayhi wax moo tax moom euh, moom fii mooy problème ci càllale Imaam Abu Daawud bi gis nga gis nga li ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi wax ñoom imaamul Buxaari ñoom imaam al-Haafiz ibn ñoo ñëpp dégg nga li ñu wax ñoom imaam Maalik miy waaru naka la son ba mi nga xam ne ak a dëgër <laughs> ci ci ci ci ci jam góor ñeeg seet gan moo dëgër ak yooyu di jële ci ku mel ni ku mel nii waaw <laughs> voilà mu ngi noonu <laughs> voilà waaw imaam Maalik ci boppam moom jële na ci moom mii voilà moo tax mu naan laa na'lamu imaam an-Nasaa'i mu ne ñun de xamuñu Maalikan rawaa an insaanin da'iifin mashhuurin bid-du'fi illaa Aasim ibn Ubaydillah fa inna fa innahu rawaa anhu hadiisan waaw mu ne <laughs> mu ne imaam an-Nasaa'i mu ne ñun xamuñu Maalik de imaamu Maalik mu mag mi waaw rahimahullah imaamu daaril hijrati mu solo ci benn nit boo xam ne moom ak ak ak simple sam dafa dafa dafa dafa siiw ci ci ñàkk dëgër ku dul Aasim ibn Ubaydillah waaw <laughs> <laughs> waaw mu ngi noonu ba pare mu mu teg ci ne fa innahu jëlee na ci moom benn waaw kanta Amr ibn Abi Amr eh, mu moo gën a moo moo huwa aslahu min Aasim moom moo gën a ba Aasima ah. waaw ñu jëlee ci Sharik ibn Abi Namir mu huwa aslahu min Amr waaw mu ne wala naa la mu taxamuñ anna malikan haddatha an ahadin yutraku hadithu illa an abdillah abdul karim ibn abil mukhariq abu umayya al basri voilà <laughs> moo tax al imam kii mooy bon mooy abu umayya mu siiw moomu rek euh, abdul karim ibn abil mukhariq mi mu jële woon hadith euh, fële ca Makka te waa ji euh, moom dëgërul quoi <laughs> voilà dëgër du tout defu ko voilà moom mii moo doon wax ne moom déggewul ci ci ci Ikrima dara après Ayyub fekk bett ko benn jour mu naan Ikrima moo ma nettali waaw loolu taxawoon nañ ci voilà muy Abu Umayya bi Abdul Karim ibn Abil Mukhariq moom nii imaam Maalik dafa jële ci moom waaw bu ak ak Ubayd ak ak kii nii Aasim ibn Ubaydillah nii comme l'imam An-Nasaa'i wax moo tax borom taarixul islam del imam al-Dhahabi rahimahullah mu ne rawaa anhu Maalik hadiisan waahidan mu ne Ubaydillah nii <laughs> kii Asim ibn Ubaydillah Maalik de benn xadis la soloo ci moom rahimahullah fa hada mu ne waa jii nii mimman ittafaqa Shu'batu wa Maaliku ala riwaayati anhu ma'a da'fihi mu ne kii nii daa bokk ci ñi nga xam ne Maalik ci boppam imaam Maalik ak ni muy màgg ak Shu'ba ni muy màgg imaam Maalik ci boppam nee na moom mu ngi yéemu lu rax moom ba di <laughs> soloo ci kii <laughs> ah ah mooy taral gi muy taral waa kii kay waru woon a soloo ci moom imaamu Maalik nag du ñàkk ne moom xam na lu tax parce que léeg-léeg ab kenn da'if mais benn boroom xam-xam xam ko segg ay xadiisam ba xam ne benn bii moom bii baax na léegi mu jël ci lool ci moom loolee léegi nag ñeneen xam na moom xam na lu tax parce que bii moom wóor na ko ak leneen yoo xamante ne yu mu xam yu tax mu ne lii wér na mais comme que moom wérul waa ji ci boppam ñeneen ñi manul lu ne non kii wérul ko <laughs> waaw mais sauf que moom am na ngànt lu taxoon mu jëlu ko mais sauf que moom li ko jaaxaloon mooy soxbaat ñi mu tare ak ñi ñu ko xame ci gaa bi di naq di gaa yi xool ñi ci tallale bi ku kii mu ne kii yii nii dëgërul mais nan lay jële ci ko kii nii nga xamante ne mooy <laughs> imam Az-Zahabi nag <laughs> mu ne lii nag bokk moom bokk na ci ke mooy kenn ki nga xamante ne imaamu Maalik ak Shu'ba dañoo daje <laughs> solo ci moom ak ànd ak faiblesse waaw kon nag gis nga kon kon gis nga kon li tax nga ne la xadiis bii nii am na problème kii Aasim ibn Ubaydillah mi an Salim ibn Abdillah Salim kenn du ko laaj waaw min fuqaha am nañu ko boole fuqaha sab'a moom kenn euh, euh, yu yu Medina yu mag yi kooku moom taxul ñuy wax voilà ah, <laughs> mu jële ci ki nga xamante ne nii alhamdulillah euh, baayam bi Abdullah ibn Umar kon gis nga tàllale bu léegi nag ñëwal ci tàllale imam ak Tirmidhi nga ne mais graw càllale bii mën na bañ a garaaw mais dañ naan la gis nga imam euh, waxuma Abu Dawud kese non euh, at-Tirmidhi ah, wax nañ la Ibn Majah solo na ko moo ci Asim ibn Ubaydillah la jaar foofu it problème bi day dikkaat nga ne ma ah léegi imam Ahmad nag moom fan la jaar ñu ne la foofu it foofu la ci Shu'ba la ko jële moom mu ko jële moom imam Ahmad <laughs> dana haddathana Muhammad ibn Ja'far <laughs> xam nga Muhammad ibn Ja'far ak imam Ahmad ñoo bokk maas ñoo bokk classe mais sauf que moom ci moom la ko jëlee xam nga Muhammad ibn Jaafar bi sëriñ ñoom imaamul Buxaari la ñoom imaam kutubu sitta ñoom ñëpp imaamul Buxaari imaam Muslim imaam ñoom ñëpp taali ku nekk tomba Muhammad ibn Jaafar mi di di di di di non <laughs> Muhammad ibn Bashaar la kii Muhammad ibn Jaafar ah retirons ça mooy moo xam xam nga c'est que Muhammad ibn Bashar di Bundaar waaw kooku mooy sëriñu kutubu waa kutubu sitta ñun lim sànq imaamul Bukhari imaam Muslim imaam Abu Dawud a tirmidhi an-Nasa'i Ibn Majah ku ci nekk toog na Muhammad ibn Bashar jàngal Muhammad ibn Bashar ak taalibe Muhammad ibn Ja'far la di Xundar imam ahmad non fi mu ko jële <laughs> voilà bokkuñu maas voilà sëriñ seen sëriñ jële mooy jaafar bi gundar moom moo ne haddathana shuba an asim ibn ubaydillah gis nga asim ñëw ci lii mooy ci imaamu ahmad léegi nag kaay imaamu tirmidhi moom beneen affaire daa moom moom bosam du asim kese sax voilà nga ne ma hë ma ne la waaw danaa déggoo sànq ma lay wax ya babu da'awat dana haddathana sufyan ibn waki' la gisoon nañ ko yaa bay Sufyaan ibn Waki' mi mu ne qaala haddathanaa yi mais Sufyaan ibn Waki' yàgg nañoo wax ay mbiram da ko fàtte fii moom nii lañ la ne moom baayam mooy ku màgg ki Waki' ku du ku ñuy du ñuy présenté ci waaye Sufyaan nii doom ji dafa nekk koo xamante ne wérul ndax ku dëgër la de moo tax al imaam Ibn te waxoon nañu la wax jii ñu lay waxaat ci Taqriibut Tahziib mu ne innahu il moom nii kaana saduqan ku dëggu la woon de waaye illaa annahu tuliya bi warraqe gis nga son script ki ko doon bindal nekk so secrétaire moom moo wóorul te tamit da doon dugal ci ay xadiisam lu ko neex di ci dugal lu ne nit ñi ñëw moo tax mu ne fa adxala alayhi ma laysa min xadiis yi bu ñëwee ko bindal dugal ci loo xam ne bu bokkul ak xadiisam yi moom fa usiha falam yuqbal gaa yi boroom xam-xam yi ñëw seet si ko ne ko moytul sa kii parce que hadis yi mu lay yenn yi mu koy bindaloo yenn yi da ciy dugal loo xam ne bokk ci moom mu bañ ndax dafa amoon confiance aveugle une confiance aveugle à son scribe à euh, waaw da ko wóoru woon ay boroomi xam-xam kàngam ñëw gis ko di ko moytuloo kooku mu bañ ah gars yi ki nga xamante ne bàyyi ay hadisam ne kon nag mbir mi leeratul ak bàyyam bu man di toll nag ñun nekk fuñ di te moom dëgër na mooy mooy mooy mooy dëggu na mais nag sauf que moom ci koy ci te koy bindal lu nekk la ciy dugal kooku mënuñoo fe mënuñoo fiyewu ci ay waxam naan yonent bay saa saa wala xadiis bi neex Sufyaan ibn looloo tax ñu bàyyi ay mbiram fa nusiha fa lam yaqbal fa saqata xadiisahu voilà <laughs> waaw mu ngi noonu kon kii beneen problème la ci xadiisu imaam euh, ki nga xamante ne mooy at-Tirmidhi kon gis nga moom ki mu ko jëlee Sufyaan ibn ci boppam. boroom xam-xam ne dañoo bàyyi ay xadiisam ndax loolu qaala mu ne haddathanii abii sama bàyyi ma ko nettali an Sufyaan mu jële Sufyaan ibn Sa'iid ath-Thawri an Aasim rahmatullahi Aasim ibn Ubaydillah ñëwaat <laughs> waaw kon gis nga xadiis bi bu dee ci càllale nga jël nit ñi góor ñi par kenn ki mooy xadiis wéeru voilà imaamu Tirmidhi nag wax naa la boo gisee mun a xasanun saxiix du ñàkk ne li ma la wax léegi la ne ci fadaa'ilul a'maal yeeg yooyu bon te hadis bi euh, gis na ne moom moom moom baax na quoi malgré que ne Aasim ginoo ginuñu koo xam Sufyaan ibn Waki' wa bi nekk ci ñoom waaye ginuñu koo xam it Aasim ibn Ubaydillah li am ci moom waaye daal mooy li ñu mën a wax mooy hadis bi wérul waaye mu ngi noonee wallahu ta'ala a'lam waaye malgré li nga xam ne imaam at-Tirmidhi moom am na lay li tax mu ne moom xasanun saxiixun xasan waaye eh, xasanun saxiix waaye wax nañ la li ci nekk kon première njàngam naa ko ci wàllu xadis bi léegi nag mu des ana ban lëkkaale la am moom xadis bi ak suñu bunt bi ñu ne la bunt bi ñu nekk boo fàttalikoo ni mu tudd baabu ziyaarati ahlil xayri siyaare waa yi wa mujaalasatihim di toog ak ñoom yaa ngaa dégg waaw waaye wa sohbatihim di ànd ñoom wa mahabbatihim di leen sopp wa talabi ziyaratihim di sàkku di leen ziyaare wa du'a minhum di sàkku ay ñaan ci ñoom waaw sàkku ñaan bi mooy fii mooy yonent bi alayhi salaam Seydina Omar yonent bi alayhi salaam lépp lu am ci moom la ko jële moo tax mu dugg ci yiwu waaw qad hadaahu Allahu bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bi da koo gindi woon Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu jaare ko ci yonente bi alayhi salaatu salaam malgré ça yonente bi alayhi salaatu salaam mooy sayyidu waladi Adam mu gis alayhi salaatu wassalaam waaye mu gis kenn ci taalibeem yi di dem di entreprendre euh, loo xam ne voyage bu baax la bërëb boo xam ne bërëb bu sell la mu ne ko bu ma fàtte ci say ñaan voilà loolu mooy talabu du'a di sàkku ñaan ci waa yiw même bu dee ne ka nga koy sàkku yaa ko gën mooy ko bi ñu génn Uways bi nga xam ne Seydina Ali ibn Abi Talib na kon Seydina Umar radiyallahu anhuma ku nekk dana ko ah yonent bari saa saam de moo ne woon buñ dajee jaw ñu ñaan la nga ñaanal ñu jéggal ñu def ko te ñooñu ñoo ko gën ci lu kenn dul nattable voilà na ko noonu fii noonu la Seydina Umar radiyallahu anhu yonent bari saa saam nii sangu jaam yi ne ko bu ma fàtte waaw la tansana ya uxay ak waxu ñeewant waaw gis nga yonent bay saa sam dafa nawloo woon saxaabaa yi moom la la waaw aman tara <laughs> waaw ah mu nekk fi yasta'lil euh, abid min al mashaayikh fad'uhu ya murid koo fi gis ñu naan la nit ku baax la muy jaam-jaam loo nit ñi ah jàpp ne moo toog ci seen kii bu leen kii di leen taxi baaraam ak kii seexlu mel ku leen seexloog yooyu kooku ba ko yow yow mi nam sa borom loolu laa lay digal man Bamba kon yonent bi alayhi salaam radiyallahu anhu dafa nawloo woon alayhi salaatu wassalaam saxaabaan yi waaw xeebalu leen woon dara jàppe leen ay ay ñoo xamante ne ay àndandoo woon waaw moo tax moom mu ne ko yaa uxay yow sama mbokk waaw loolu yonent bi koo wax ay nit mais ci du ah, ab saxaaba wala ku féete suuf naan yonent bi alayhi salaam axi la waaw. parce que dëgg la innamal mu'minuna ikhwa suñu borom nee na way ngëm yàlla yépp ay mbokk lañ te moom mooy chef way ngëm yàlla yi waaye moom man na wax loolu moo tax loolu dafa jara ay teggin dafa jara xam waaw du lépp loo xamante ne moom la sëriñ bi def rek taalibe bi danaan man man naa wax ko moom déedéet moom man naa wax sama ànd la sama kii la waaw sama mbokk la sama nangam la waaye yonent bi sallallahu alayhi yow doo taxaw di ko wax loolu yow sa digganteeg moom moo moom moo ëpp loolu lépp moom nag mën naa wax loolu waaw moom mën naa laa wax loolu <laughs> voilà ci ay teggin voilà ci buntu teggin yaa uxayya fii du'aik ci say ñaan loolu it di am yaakaar ci ñaanu nit koo xam ne ku sell la waaw waaw di def voyage bu sell loolu it dañ ci xame ne loolee de te tamit eh, eh, eh, lu baax la nga ñaan ko ne ko ah comme kuy dem Makka nga ne ko ah, ah bu ma ci ñaan loolu sunna la voilà boo demee de bu ma fàtte ci ñaan mu ngi noonee te tamit day wane yonent bari saa saam ni nga xamante ne noonu la xeebewuloon kenn ci ñoom waaw ba pare wax ko waxu ñeewant yaa uxay waaw waaw kon loolu dañ ciy jànge di sakku ñaanu nit ñu sell ñi ak ñi nga xam ne ci jaamu yàlla lañ nekk ndax Seydina Omar ci jaamu yàlla la jëmoon waaw waaye it comme li imaam euh, borom awnul maabud mu ne da ciy wane tamit que ne nit ki nit ki lu man di mel bu ñu jombale seen bopp ñaan waaw waaye it buñ jombale seen bopp boole seen mbokk yi ci seeni ñaan yi waaw rawatina ci bërëb yi nga xamante ne nii dañoo dañoo yaakaar borom bi di fa nangu ñaan te lii dañ ciy gis ngëneelu Seydina Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah kon nag mu ngi noonee kon loolu lépp eh, jar naa bàyyi xel dañ koy jàng ci xadiis bi kon ñaan sàkku ñaan ci koo xam ne sa mbokkum jullit la moo xam ne umra la doon def umra moom mooy mbir mu sell moo xam ne mu sell la nga dem ma kaaba ga mooy ziyaare kaaba gi voilà niñ koy defe nag dangay amaal labbayka allahumma bi umra boo ñëwee ci miqaat bi après boo demee nga wër kaaba gi boo wëree kaaba gi après nga dem i eh, julli ñaari rakka ci maqamu ibrahim alayhi salaatu wassalaam nga def Safa ak Marwa après yow pare nga nga boo waree eh, watu nga watu wala bu la neexee nga wàññi après bu dee daa am looy eh, rendi wala lool nga def ko waaye loolu mooy umra nga pare ci loolu mooy ziyaare li nga xamante ne nii mooy Kaabatal musharrafa kon nag mu ngi noonee eh, waaw ah <laughs> loolu lu ama am solo la